لنا حبل من الأرض للسماء Shuayb alayhi baayam mooy Mikail di doom ci Yashjur Yashjur di doom ci Madian Madian di doom ci Ibrahim alayhi salaam Shuayb ci xeetu Madian lañu ko yónni woon dëkk ba ñu dëkke woon itam Madian lañu koy wax Madian mbokk yi ni xeetu Lut alayhi salaam ay moykat lañu ñu saxoon ci weddi yàlla ak ci ñaawteef bokk na ca la fa gënoon a tasaaroo ci ay tooñ ak i ñaawteef mooy dogale nit ñi ci seen tukki di nangu seeni alal ak di luubal alali jàmbur bokk na ca lañu daan def bu ñu nekkee ci njënd ak njaay itam mooy dañuy natt di ëppal lay jëm ca ñoom di wàññi lay jëm ca nit ñi bokk na ca ñaawteef yooyu bokkaale yàlla ga waa Madyan daan def bokkaale ga mooy garab gu ñu amoon goo xam ne fa mu woon xur wu sedd la yeneeni garab yu jokkalante ci seen biir yu taaru seq ko ñu di ko wax garab googa al ayka garab googa mbokk yi nitu Shuayb ña dañu ko daan jaam ba'uuzu billahi min ashaytaani rajim kadaba ashaabu al aykati al mursalin id qaala lahum Shuaybun ala tattaquun waa aykata weddi woon nañu yonent ya baleen seen mbokk ma Shuayb bu waxee ne ndax du ngeen ragal yàlla yàlla yónni ci waa Madiyan yonentam di Shuaib alayhi mu ne ca seen biir di leen diggal lu baax ak di leen aay lu bon wa yaa qawmi awful mikyaala wal miizaana bil qist wala tabxasu nnaasa ashyaahum wala taathaw fi l ardi mufsidin yéen samaw nit na ngeen di matal natt ak màndaxe cig te bu leen wàññi dara ci lu nit ñi moom te bu leen salfaañi ci suuf si nekk ay yàqkat la ko nitam ñu tontu mooy lan ñu ne ko yow Shuaib ndax sey julli dalaa xiir ci bàyyi la sunu baay daan jaamu wala nu bañ a def ci sunuy alal lu nu neex yow daal danga jàpp ni yow dong yaa di ku lewet di ku jub qaalu ya Shuaybu asalaatuka ta'muruka an natruka maa yacbudu aabaa'una aw an nafcala fi amwaalina maa nashaa innaka la anta alxalimu rrachid Shuaib alayhi salaam mbokk yi wéy di woo aw nitam ci dëgg ni ko yonent yi defee itam jaare ko ci wax ak seeni xel ci dal ak ci jëfandikoo kàddu yu xeltu te jub yéen samaw nit la leen wax ndax seetlu ngeen ba xam ndax nekkuma ci lu leer lu jóge ca sama boroom te mu jox ma xéewalam mu di xéewal gu mag te bëgguma juuyoog yéen ci lu ma leen tere bëgguma lu dul sellal yéwénal kéem sama kattan te sama njëbbal wéeruwul fu dul ci yàlla ci laa wéeru te ci moom laay del subhaanallah qaala yaa qawmi araaytum in kuntu ala bayinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan xasana wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al islaaxa ma statactu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib mbokk yi ibnu abbas radiallahu anhu said ibnu jubair ak sufyaan thawri rahimahum allah bokk nañu wax ñoom ñett ne shuaib alayhi salaam kaddu ya nga xam ne moom la waa madiyan tontu shuaib ba muy wax ak ñoom ci dal di leen woo ci wéetal yàlla mooy yaa shuaibu ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna la naraaka fiina daifa walawla rahtuka la rajamnaak wa ma anta alayna bi aziz yow Shuaib amuñu ak dégg lu bari ci say wax te gis nañu nga nekk ku ñàkk solo fi nun te bu du toon ngir ga nga bokk dananu la jam yi xeer nekkuloo ku tedd ci sunu kaw ibn kathir rahimahullah nee na aaya bi li muy wone mooy ne Madyan danoo boddi woon Shuaib alayhi salaam doya dal ko te loolu dafay dellu ca kàddu ga ibnu abbas said ibnu jubair ak sufyan athawri waxoon ci ne shuaib alayhi salaam bon shuaib alayhi salaam waa madian dañ ko boddi woon te bu dul woon teeg ngir gi mu bokk di ngir gu mag bon danañu ko sàkkal pexe danañu ko faat mbokk yi waa madian ba ndogal la wàccee seen kaw yàlla dafa roof ci jaww ji ak ci ngelaw li tàngaay wu tar nit ña dem ba àttanatuñu tàngaay ca biti ñu daw laqatu ca seen biiri kër ya diiru juróom-ñaari fan waaye tàngaay wa ca biir kër ya dem ba gëna teetar ñu dem ba ndox ma nit ña doon naan ak ker ga ñu doon serloo jariñatu leen dara bi loolu amee ku ne génn sa kër ngir seet nooy def ba mucc ca tàngaay mu amoon xur wu yaatu wu ne ca dëkk ba nit ña seen fa aw niir wu rëy ñu yaakaar ne ndoxum taw la leen indil ñu daal di daw dajaloo ca suufam ku ne yaakaar ne niir wa dana ko may keppaar akum péex muccal ko ca taraayu tàngaay wa waaye mbokk yi lawa waa Madiyan xamutoon mooy ne niir wa yàlla ko yabal muy niir wu fees dell ak safar ba nit ña dajaloo ca suufam ba tàmbalee yaakaar ndoxum taw mu leen muccal ca tàngaay wa yàlla jox ndigal niir wa mu sotti ca kaw nit ña safara sa mu ëmb yàlla xar suuf sa nit ña tabbi ca biir mu yónnee leen xaacu wu tar wu bàyyeekoo kaw asamaan mu doggali leen ñoom ñépp bàyyiwu ca kenn baad audu billahi min alsheytan irrajim fa kaddabuuhu fa axadahum aadabu yawmi zulla innahu kaana aadaaba weddi ko mbugalum niir wa dal ca seen kaw doon mbugalum bis bu mag mbokk yi yàlla noonu la alagee waa Madyan muccal seenu yonent Shuayb alayhi salaam ak ña mu àndaloon fa axadathum arrajfatu fa asbaxuu fi daarihim jaathimin alladina kadabuu shuayban ka annahum lam yagnaw fiiha alladina kadabuu kaanu humul xaasiriin yëngug suuf rajaxe leen ñu xëy ne lanjang fa seeni kër ña weddi woon Shuaybu dañoo mujj mel ni masuñu faa dëkk ña weddi woon Shuaybu yàqule nañu ibnu asakir rahimahullah nee na ibnu abbas radiallahu anhu wax na ne shuaib alayhi salaam makka la bàmmeelam mu ngi féete wet fa nga xam ne mooy fa waa quraysh daan daje ñu di ko wax daaru naddu mbokk yi lii mooy muccug madiyan di xeetu shuaib alayhi salaam ca weddi gañ doon weddi yàlla yàlla na yàlla musal ñu ci tooñ ak ci doyadal jaamu yàlla yi ni ko waa Madian doon defee ca seenub yonent Shuaib alayhi salaam allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay inchaa allah yaa muqallibal quluubi thabbit quluubana ala diinik allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الأنبياء هم الأمناء حبل من الأرض للسماء مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين